ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu tàmbali xaaj bu bees di juzu bu bees juzu bii nag saar bii di suuratu sayyidina nabiyyi rabbina yunus alayhi salaatu wassalaam moom saar bii dafa waroon a ànd li nga xamante ne nii moo juz am mu ngi doon war a tàmbalee fi nga xamante ne nii ca suuratu tawba ca la nga xamante ne juróom-ñetteelu fukki laaya ba ak juróom-ñaar foofule la waroon a tàmbale daldi jeexe fi nga xamante ne nii mooy ci juróomilu laaya ba ci suuratu sayyidina Huud alayhi salaatu wassalaam waaye comme dañoo jëloon ñaari saar jëroon sayyidina Yuusuf ak sayyidina Huud alayhim assalaatu wassalaam moo tax fii dañuy jër suuratu seydina yunus ak suuratu tawba inchaa allahu taala kon suuratu yunus moo kan mooy yunus huwa nabiyullah wa rasuuli rabbil aalamiin yunus ibnu matta alayhi salaatu wassalaam moo doon seydina yunus di doomi ki nga xamante mooy matta alayhi salaatu wassalaam moom nag saar bi moo lu bari ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim lépp ci ñoom dañ ne makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima la lépp wàcc mooy laaye yépp fala wàcc mu am nag yenn yoo xam ne lu ñu jële ci mawlaana abdallah ibni abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne am na ci lenn laaya yoo xamante ne nii madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc muy ca fanweeru laaye ba mu ne loolu moom madina la wàcc waaye it am na yeneeni laaya yu jële ci moom comme te laaya ba nga xam ne mooy mooy juróom ñeent fukk laaya ba ak juróom ak ñeent mu ne foofale moom loolu tamit ca la kii bi la bokku de ci lu wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam am na yeneeni wax yu ne yenn ci laaya yi mais yiñ ci wax boo leen boolee matunuñ li nga xamante ne mooy yey juróom ñeenti laaya kene yooyu ñoom ñu ngi wàcc fi nga xamante ne nii mooy madinatul munawwara wallahu taala alam waaye lépp daal lañ ne lii lépp madina makka la wàcc zaadaha allahu tashrifan wa takrima suñu boroom tabaraka wa taala kon mu ne bismillahi rrahmani irrahim mu ne bi tabaaraka wa taala arrahmaani mi feesdel lëg yërmande lay tàmbalee arrahimi te yërmandeem yaatu mu ne alif laam ra mu ne alif laam ra lii mooy alif laam ra bu mujj bi nga xamante ne nii moom la gis fi ñu tàmbalee ba léegi waxoon nañ ne juróomi saar la lii nag mooy bi mujj ndax fi ñu jóge ci suuf waaye bu doon ci kaw ga jóge bii moo doon bi njëkk walillahi alhamdu wal minna waxoon nañ ju mel ni daal lu benteelu laay yu mel nii ca ñoom suuratu qaaf ak loolale lañu ci waxoon kese lañuy nañuy doyloo walillahi alhamdu wal minna suñu boroom ne tilka lii loolee muy xaraf yii ak loole mu ne xaraf yoo yele wala xaraf yii ma tudd aayatul kitaabil hakiim ñooy laayaay yi nga xamante ne nii mooy téere bi yàlla bi nga xamante ne alxakiimi bi nga xam ne dañ koo xereñe xaa bu xereñe la a ay laayam mbir yi leer nañ suñu boroom daal di koy leeral taqali ko mu nekk loo xamante ne nii lu leer la mu ne nag mu ngi jógee mu ne akaana moo ndax dafa nekk lin naa si ñeel ñin ñaajabaa ak wóolu ñu ak ak ak ak kéemtaan daal ñu yéemu daal an aw xaynaa kene ñun daal ñoo wax yu ilaa ci ëpp góor minhum boo xam ne ci ñoom la bokk muy waa Quraysh ñi an andirin naas suñu borom tabaaraka wa taala wax ko ne ko xuppal nit ñi muyu alhamdulillah waa Quraysh ñi ak waa nit ñi wa bashiril ladina aamanu ñi nga xam ne ñoo weddi xupp leen wa bashiril ladina aamanu te nga bëggal ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo gëm seen boroom tabaaraka wa taala te dëggal anna lahum kene ñeel na leen de qadama sidqin li nga xamante ne nii mooy ndëgguk dëggu a inda rabbihim loo xam ne lu ñu jiital te lu dëggu inda rabbihim fa seen boroom loolu nag qadama sidq boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wax ay wax yoo xamante ni nii yu yu yu bari la am na ñu ne bi ci gën siiw mooy ne am nañ fa seen boroom mooy payuk yi nga xamante ne pay rafet ci li nga xam ne moom lañ moom lañ dëgmaloon moom lañu jiitaloon voilà ma bi mooy li ñu jiitawloon ci seen jëf yu baax ya ca kaw suuf na leen leer ne am nañ fa boroom pay goo xam ne gu rafet a rafet la loolu mooy bi ci gën siiw am ñu ne mooy am nañ fa boroom ak texe goo xamante ne nii moom la ñuy am ta boroom bi tabaaraka wa taala daal di leen koy xéewal am ñu ne am na fu seen borom xadama sidqin koo xamante ne nii ah dëj ji mooy koo xam ne rammukat la boo xam ne moo leen di ramm ci dëggu te koo ci dëgg te kooku mooy sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala alayhi salaatu moom moo leen di ramm ëllëg mooy kooku jiitu na leen mooy dawlo bu baax bi ki nga xamante ne nii moo leen jiit ci ngëm yàlla gi moo leen jiit ci li nga xamante ne texe gi kon nag loolu la loolu la ñuy wax am ñu ne loolu lay wax kon loolu lépp ay nit ay wax la am ñu ne xadama sidqin mooy mooy li nga xamante ni ni wàcc waay bu kawee kawee kawee boo xam ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala ba ne fa moom boo xam ne moom la leen waajal de ngir fay leen ko xaala mu wax nag alkaafiruuna yéefiru Qurayshi yi ñoom nag ñoom gëmuñu yi yëpp ñu naan inna hada dëgg dëgg alquran gii di wax lii moom de dëgg dëgg la saaxirun moom de daa nekk loo xam ne la am na ci mel ni ñàng la sihrun ab ab ab kii la mooy am njabar la mubiinun boo xam ne bu leer a leer la am na fii nag bu dee la saaxirun mooy alquraan jii kii di ko wax daal muy sayyidina muhammad mi alayhi salaatu wassalaam la saaxirun ab njabarkat la mubiinun boo xam ne bu leer la laay bii nag li tax mu wàcc mooy akaana linnaasi ajaba ndax nit ñi daa nekk ci ñoom ñuy yéemu que am koo xam ne dañuy wax yu ci góor boo xam ne ci ñoom la bokk loolu boroom xam-xami rahmatullahi alayhim dañu ne loolu li tax mu wàcc mooy waa Makka rek yàgg gi ñu yàgg di weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare jàpp ne non non non yàlla moom tabaraka wa taala màgg na màgg goo xam ne quand même ëppante nag di yónni am bindeef ci nit ñi quand même bu doon yónni lan moo tee yónni woon malaaka yi loolu nag ñu doon yéemu te doon ko wax loolu leen boroom bi tabaraka waxoon noonu ne waa ñoom lan la ñuy yéemu ci loolu ndax daa nekk ci ñoom nit ñi muy yéeferu Quraysh yi ndax ñoom dañoo jàppoon ne moo way fenn la ñu gënul quoi mais lan la ñu ëppalee kii nga xamante ne jirimu Abu Taalib bii ñun ñu xam ko lan la fi am loo xam ne amuñu ko suñu boroom nan la ñu fiy déggee comme la ñoom al-Walid ibn al-Mughira doon wax moom naan ndax lañ boroom bi dañu fiy bàyyi di yónni koo xamante ne nii moom bàyyi ñu fi man ak ki nga xamante ne Abu Mas'ud ath-Thaqafi radiyallahu anhu ndax mujj na kon nag lan lañu fi bàyyee di di di di yónni kii suñu boroom nag lool lay wax fii loolu la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax mu ne inna rabbakum dëgg-dëgg kon ci ñetteelu laaya bi inna rabbakum dëgg-dëgg seen borom allahu mooy borom bi mooy allah mooy yàlla alladi ki nga xam ne xalaqa samaawaati moo bind juróom ñaari asamaan wal ard ak suuf fii sittati ayyaamin ci juróom ñaar ci juróom benn fan summa ginnaaw gi sawa alal arsh mu daldi yemoo ci arsh bi yudabbirul amr mooy administrer li nga xamante ne mooy lépp rek ci aalamul amr mooy ki nga xam ne mooy administrer lépp loo xamante ne luy am la ci namm nammam lay doxe te mooy ki nga xam ne moo koy wëyal di ko doxal ma min shafi'in illa min ba'di idnihi mu ne ma min amul ñaareel de mooy borom bi kenn wa ma min shafi'in loolu daa am ñu ne ma min shafi'in mooy amul ñaareel ndax borom bi amul ñaareel ndax moom kenn la lool benn wax la waaye li gën a siiw dañ ne noonoo ma min shafi'in mooy li nga xamante ne nii moom borom bi tabaraka wa taala amul kenn koo xam ne kuy rambu la koo xam ne day rambu fa borom bi di def intersection ci kenn di rambu kenn illa min ba'di idni ci ginnaaw li nga xam ne mooy ndigalu borom bi tabaaraka wa taala comme ni mu waxoon ci aayatul kursi yu ne mooy ki nga xamante ne man dal ladhi yashfa'u 'indahu illaa bi idnihi mooy ki nga xamante ne ana kan mooy ki nga xam ne yashfa'u dañuy rambu fa moom lu dul ci ndigalam ñu ne loolu la te loolu mooy li gën a dëgër inshaa Allahu taala mu ne dhalikumullah kookee ñu leen di tuddal fii ta mu wàcc alquran bii di seen borom bi bind asamaan yeeg suuf yi allahumma borom